aw suuratul qitaal bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim afalam yasiiruu fi l ardi fayanduruu kayfa kaana caaqibatu alladina min qablihim dammara allahu calayhim walilkaafiriina amthaaluhaa kon suñu boroom di wax ci fukkeelu laaya bi mu ne afalam yasiiruu xanaa ñoom yéefér yéeg naafiqiini afalam yasiiru lan moo leen teree dox fil ardi ci suuf si fayanduru bu ko defee nañu voyage yi daldi def tourisme boo xam ne bu dagan la ci kaw suuf xool yi bu ko defee fayanduru ba dinañu xool te gis kayfa naka la nekk woon kayfa naka kaana la nekk woon aaqibatu alladina min qablihim mujjanteelu ñi nga xam ne ñoo leen fi jiitu woon te meloon ni ñoom doon weddi boroom bi tabaaraka wa taala lu leen tere dem Égypte lu leen tere dem fële ca diyaaru Samud ca waa kër yonente yàlla saalihu alayhi salaatu wassalaam waaye li nga xamante ne moo dal yeneen yeneen yeneeni nit ñoo xam ne fi lañ newoon doon weddi borom bi tabaaraka wa taala mu ne ñoom ñépp nag gaa yooyu yépp dammarallahu alayhim borom bi moo leen alak daldi leen alak ñoom ñépp walil kaafiriina mu ne ñeel na yéefiru màkk yi nag ak yéefir yi nekk ci kaw suuf yépp ba suuf di di di faru na leen leer ne bu ñu defee ñële defoon te génnuñu seen tuu seen seen bokkaale yeek seen bu moy yàlla yi ba faatu wala laata ñuy faatu na leen leer ne la daloon ñële moo leen di dal walil kaafiriina ñeel na yéefir yam saaluhaa mbugal mu mel ni mi daloon ñi ma leen wax nañ wër ci suuf si xooli nan lañ fi newe woon lan mooy mujjanteelu seeni jëf yu ñaaw yañ fi newe woon mu ne daalika loolee boo ko gisee mooy bi anna allaha ndax boroom bi tabaaraka wa taala li tax mu defal ay xéewal ñi nga xam ne ñooy jullit ñi ne sa yahdiihim wa yuslihu baalahum wa yudxiluhumul jannata arrafahaa lahum comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisewoon ci jataay bi weesu ne dina leen gindi ca defar seeni mbir te dugal leen aljana ja nga xam ne moom la leen xamal xamal leen ko te waajal ko rafetal ko taaral ko daldi koy def ba mu nekk lu tee ngir ñoom loolu lu ndax boroom di def ko mu ne li an zalika loolee bi anna allah ndax boroom bi mawla alladina amanu mooy ki nga xam ne moo méngoo ñi nga xamante ne ñooy way ngëm yàlla yi moo méngoo seeni mbir waaye moo leen méngoo ñoom ci seen bopp wa annal kaafiriina te nag ñi nga xam ne nag ñooy yéefér yi laa mawlaa lahum ñoom amul kenn ku méngoog seeni mbir loolu dinañ ko gis ci suuratu seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam iblis mi nga xam ne kat moo leen doon def loo yu yées yi keroog ni muy deñe ci ñoom ak ci suuratul baqara di nga xam ne ci la borom bi di leerale ñi nga xam ne ñoo doon toppaate ak ña leen doon topp te lépp nekk ci ay caaxaan ci mooy boroom bi tabaaraka wa taala bu keroogee yowmal qiyaam ni ku nekk di deñe ci ñi nga xam ne ñoom lañ doon topp nañuy deñee ca ña leen doon topp ciy caaxaan kon nag mu ne inna allaha yudxilu alladina aamanu wa amilu saalihaat mu ne inna allaha ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak fukk ak ñaar mu ne inna allaha dëgg borom boroom bi tabaaraka wa taala yudxilu mooy dugal alladina aamanu gaa yi nga xamante ne nii ñoo gëm te dëggal wa amilu saalihaat yi tey jëf-jëf yi nga xam ne ñooy jëf yu sell ya ta baax jannaatin ay aljana yoo xam ne tajri dina daw min tahtiha al anhaaru ca ronam lay daw dex ya walladina kafaru dina leeral ci biir léegi dex yooyu mooy yan mu ne walladina kafaru kantaa ñi nga xamante ne nii ñooy ñi suul jëf daal di weddi ñoom lan lañ newee ci kaw suuf yatamatta'una dañuy bége rek nekk daal di bànneexu kese wa yakuluuna di lekk kama ta'kulul an'aamu di lekk comme ni nga xamante ne noonu la bàyyi ma yi ak li nga xam ne mooy jur ji bokk jur ji noonu ñuy lekk xar yeeg géléem yeeg nag yi nga xamante ne nii ñoom lenn rek la mooy ñoom daal lenn mooy seen mbir mooy daal bu ñu fajee seen seen plaisiru seen bànneexu biir ak seen bànneexu pëy lool kese mooy li nga xam ne ñoom loolu lañ fi nekkee waaye ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ñooy yéefér yi ñoom itam lool mooy boo gisee coow lu bari li gis nga ko découverte yi ñuy def ak lépp lépp ak yi nga xam ne yu bees yi ñuy créer mooy yooyu yépp boo seetloo lenn kese la pour satisfaire seen biir ak seen pëy kese la mooy ne loolu moo tax boo ko ci génnee mooy dañuy xaruji suñu boroom nag nit nag bu ñëwee ba réduire boppam daal di delloo boppam ci loolu nga xamante ne nii bàyyi ma yi nga xam ne boroom bi joxu leen xel te toggu leen jëf ñoom ak jur gi loolu mooy yow ngeen bokk ak ñoom objectif bokk ak ñoom namm-namm mooy man daal bu ma xëyee ni may def naa fexe daal ba ni nga xam ne noonu laay faje sama bànneexu biir ak sama bànneexu pëy ñaar yooyu kese tax laa jóg ci kaw suuf kooku na nga xam ne kooku moo bàyyi ma yeeyam moo taxoon borom bi waxoon ca saar yu gudd yu ca ya ca kaw bi muy wax naan in inhum kal anam ne gis nga yéefér yi nii ñoo ñoo njaay àll ñoo ki yeeyam troupeau yi mooy kii nekk jur ji ñoom ñoo yem bal mu ne bàyyil ma wax jooju sax hum ñoom yéeféer yi wat naa ci yàlla ne ñoom adal la ñoo gën a ndax ñu ne kenn toggu leen jëf joxuñ leen xel ñooy xar yeeg nag yeeg gëléem yeeg bëy yooyu joxuñ leen xel ñoom loolu lañ mën a def waaye bu nit ñëwee moom ba bokk ak ñoom li nga xamante ni ñoom la fa seen namm na mu toll dhalika mablahu min al ilmi foofu la nit ki ki boroom bi teddal jox ko xel def ko yépp yónni ko ay yonent alayhi salaatu wassalaam moom mu mujje boppam quand yemale foofu ay bëgg-bëggam ak mbiru àddinaam kese lool kese kooku waaye xam nga ne kooku moom bàyyi ma yee ko tane mooy jur jee ko tane ñu boroom nag ne kon yéefir yu noonu la mooy tamit bépp koo xam ne da nga ne jullit la ba pare yow yow yow sa sa sa objectif yépp sa namm namm yépp mu ngi yem daal ci nooy satisfaire sa biir ak sa pëy ba képp koo xam ne ku nar a taxaw ci diggante yooyu nga éliminer ko ci wàllu yépp liggéey ko wala yàqal ko lu ne fas yéene sax man koo rey wala yàqal ko ngir ngir loolee mu bañ la koo xañ nanga xam ne yow moom boo ñooy yaa ngi yor jikko yéefér yoo xam ne bu yoboo na nga ñaan borom bi tabaraka wa taala mu génne la ci ndax borom bi nee na gaa yooyu weddi yàlla na moom ci kaw suuf dañ fiy bànneexu dong wa na di lekk moo tax seen lépp loolu la mooy gis nga moo tax bés bu vacances ñëwee te demuñu vacances wala année boo xam ne mënuñu cee dem vacances dañuy foog ne année bii moom perte nañu ko lekk kama ni nga xamante ne nii takulul an'aamu noonu lu jur ji di lekke wan naaru waaye bu jógee fii nag ba ñëw yawmal qiyaam wan naaru safara mathwan lahum mooy li nga xam ne mooy seen dëkkuwaay mu ne wa kaayim min qaryatin mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam kaay nag ma jox la ay misaal ci waa Makka ñii di la weddi waa wa kaayim min qaryatin ana ñaata ci ay dëkk yoo xamante ne ñoo leen ah, hiya ñoom dëkk yoo yële ashaddu quwwatan ñoo gën a tar doole fuuf kattan ñoo ëpp doole fuuf waa màkk ñi min qaryatika ñoo ëpp doole sa dëkk bii di Makka allati bi nga xam ne ka mooy waa dëkk ba ñoo la génne muy waa Quraysh ñoo la génne ba nga gàddaay jóge bi nga xam ne dëkk ba nga xam ne bëggoo woon fa jóge yow Rasulullah alayhi salaatu wassalaam mu ne ñaata dëkk yoo xam ne ñoo leen doole ñoom ñooñu mais ñoom lan laa leen def ahlaknaahum man borom bi alak naa leen falaa naasira lahum te gis nga bés ba ma leen doon alak moo jal waa Aad waa kër yonent Yàlla Huud géant yu mag yooyu jàppoon ne ban naan waaye man ashaddu minna quwwa comme ni ñu koy waxee ci suuratu mu'min wala suuratu Ghaafir ñu ko gis insha allah dem ba jàpp ne ñoom naan mais kat moo ñu ëpp doole waaye ñun ñoo fi am man ñoo fi kii ñooñu ma ne dem leen nga xool nan laa leen nan naa leen defoon ak gaa yu mel noonu gis nga ba ma leen di duma falaa naasira lahum ak Firawna ma nga xam ne dil awtaad ma nga xam ne boroom pont ya alladina taxaw fil bilaad du gisoon nañu ko mu ne ñooñu mais ñooñu ñoo doole waa Makka fuuf waaye gis nga ahlaknaahum maa leen buggal daal di leen alak fala nasira lahum te kenn dimbaliwu leen keroog ba nga xam ne ci laa leen di alak de ne afaman kaana ala bayyinatin min rabbi ndax ki nga xamante ni dafa nekk ala bayyinatin tegu ci lu leer min rabbihi te tukkee ci alquran topp wahyu bi topp alquran kaman est-ce que kooku moo yem kaman ki nga ak ki nga xam ne zuyyina lahu su'u amali moom dañ koo leer dañ koo leeral dañ koo rafetalal mooy yi gën ñaaw yi muy def moom la ko iblis rafetalal jàpp ne lii moo dàq lépp mooy gis nga gaa yi nga xam ne ay yéeféer lañ gis nga ni ñuy xalaate mooy ne ñi nga xam ne ñoom seen maam yu correct yi rek dañ ko doon bañ ñoom dañoo mujj jàpp ne lii mooy li gën rafet xooleenu ngóor jigéen léegi ni ñu jàppee ne moo gën a taaru luy ba képp koo xam ne da koy bañ sax gaa yi dañ lay sonal sonal yoo xam ne boo newee ci seen réew yeeg yooyu jàpp ne fii mu ne naan yi voilà waa ji daa bañ bot di wante xeet ay lii c'est là c'est l'intolérance gars yi amuñu benn yërmande ci gars yi mooy ne te loolu mooy gis nga ndax lan iblis moo leen ka ñoom lan la sooy li borom bi wax kaman est-ce que nag jëf lu baax tegu ci yoon tegu ci leer di wax yu moom est-ce que ki nga xamante ne dañ koo leeralal li gën a ñaaw li ñaaw ci li muy jëf yépp mu jàpp ne lu rafet la moo tax yéeféer yi yow boo nekkee jullit comprendre yow yaa foog ne ñoom mbir mi daa ñaaw non ñoom dañu jàpp ne moo gën a rafet ndax iblis moo leen ko taaralal wattaba'u te ñu topp ahwaahum topp seeni bànneex kese mooy li seen bànneex bëgg daal moom moom mooy ki nga xamante ne mooy fas wi nga xamante ne nii moo leen di womat moom ñoom ñooy womat seen seen bakkan seen bopp lañ def wu fas